ba'da a'uudu billahi mina shaytaani rajiim qul yaa cibaadiya alladiina asrafuu calaa anfusihim laa taqnatuu min raxmatillaah inna allaha yaghfiru dunuuba jamiican innahu huwal gafuurur raxiim ñu ngi woon ci laayaab juróom fukk bi ak ñett nga xam ne ci la suñu boroom naan yonent bi alayhi salaatu wassalaam waxal sama jaam yi nga xamante ne ñoo ëppal seen bopp ci li nga xamante ne nii mooy bàkkaar yi ñu sóobu nee leen lu ñu man di def ci bàkkaar ak lu man di rëy rey nga ay nit daldi ngay sàcc ay alal njaaloo nekk góor jigéen tuur ay bakkan luubal ay alal loo man di def bunt bi yàlla tëjuwul ci yow de kon bu leen ñàkk yaakaar ci li nga xam ne mooy yërmandey borom bi tabaaraka wa taala inna allaha yëg leen ne buur yàlla yaghfiru mooy kiy jéggale az-zunuba jami'a mbooleem bàkkaar yi da leen di jog da di jéggale même bokkaar yi ci la innahu dëgg-dëgg moom borom bi huwa moom di al-ghafuur mooy aji jéggalaa koon bi ar-rahiimu aji yërëmaa koon bi laaya bii ni lañ doon gis jamono yi yépp moom lañ doon gis nag moo tax mu wàcc te waxoon nañu ko moo laaya bii nag moom la Seydina Ali ibn abi taalib radiyallahu anhu doon wax ne amul benn ci alquran benn aaya boo xam ne moo gine yaatu ci yàlla bu yaatu gi nga xam ne moom lañ waxal jaam yi ci jaam yi bii nga xam ne moom la ñu gis <coughs> waaye it mawlaana ibn ne amul benn laaya boo xam ne moo gine mooy lu dul aaya bii nii mooy aaya bii am na tamit ñeneen ñu ne mooy laay bi nga xam ne mooy inna rabbaka dëgg-dëgg sa boroom la zu maghfiratina linnaasi ala zulmihim comme ni ne ci suuratu raad am nañu wax lool ko mel ni mawlaana ibn Abbaas ne boobu mooy bi gën a yaakaar waaye benn la rek mooy laay bii ak boobu daanaka benn lañu mooy ne boroom bi inna rabbaka dëgg-dëgg sa boo sa boroom di tabaaraka wa taala la du maghfiratin boroomu njéggal la gu yaatu linnaasi ñeel nit ñépp ala zulmihim ca seen kaw bokkaale yeeg seen kaw tooñ yaak seen kaw bàkkaar ya ñu nekkee kon nag affaire bi loolu la mooy ne kon jaam loo man di def ci lu bon bul dégg kenn ku lay war a dugal ci sa bopp bi di la gëmloo ne yow moom t'es perdu d'avance mooy yow moom bu yoboo nga toogi rek te xam ne yow moom safara nga jëm ku la wax loolu wax na la lu wuteeg li am li am mooy lii boroom bi wax nee na yéen ñi ngeen xam ne yéen ëppal ci seen bopp ci bàkkaar yu ngeen man di def nag bu kenn ne bàkkaar bi bokk ci loo dégg loo dégg ak loo déggul ci lu garaaw ci bàkkaar rek ci la borom bi nee lépp laay jéggale moo tax nit du désespéré mukk waaye rayal ñépp toog boo toogee dellu ci sa borom sa borom da lay jéggal loolu moom moo wax kon nag affaire bi loolu la nañu bàyyi nekk ci kaw suuf nekk ñoo xam ne ñooy tëj buntu yërmande yàlla yi ci kanamu jaan yi déedéet buntu yërmande yàlla yi dafa yaatu comme ni mu wax wa rahmati sama yërmande sama yërmande wasi'at kull shay dafa yaatu ba laal daj lépp loo xamante ne nii lu am la de kon nag ñu continuer ci laay bi ci tegu suñu boroom di wax ne wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an yaatiyakum al'adaabu thumma la tunsaruun ci fukk bi ak ñeent <clears throat> mu wa anibu te ngeen dellu nag ilaa rabbikum ci seen borom wa aslimu lahu te na ngeen jébbal seen lépp moom min qabli laata an yatiyakum mu leen di dikkal bu mbugal miñ leen di dik bu ngeen ma gëmul summa ginnaaw gi laa tunsaruuna te bu leen mbugal mi agsee kenn du leen dimbali ëllëg mooy gis nga bu keroogee moo xam ci kaw suuf wala déet bés bu mbugal mi ñëwee comme lañ waxoon ci Firawna mu dem bay waaja lap leer na ko ne day lap mu nekk fi naan man gëm naa ki nga xamante ne nii moom la banu Israël gëm borom bi nangalu ko dara loolu la yonent bi sallallahu alayhi wasallam doon wax ne dañuy nangu tuubug jaam bi maalam yu xar fekk ruuxam nekkul di génn mu nekk foo xam ne moom mooy jeex na amatul dellu gannaaw day faatu léegi mu ne tuub na kooku boroom bi du ko nangu ndax kooku déedéet ak tamit tulu'u shams mooy yi mu doon wax ci màndarga yi wane ne mooy ne mbir mi euh, euh, àddina mu ngi tukki mooy jant bi bu fenkee foo xam ne fu wuteeg fi mu doon fenke lool day mooy jamono jooju moom borom bi dootul nangu tuubu kenn yooyu bokk na ci nga xamante ne loolu la waaye dem ba foofale yow qiyaam nga naan damay tuub naan borom bi boo ma delloo woon comme ñu ko gise woon loolu it borom bi du ko nangu de kon suñu borom ne li am solo mooy yéen lu ngeen man di def ak lu ngeen lu baax ngeen nekke lu ñaaw ngeen nekke li am solo mooy dellu leen ci man wa anibu te na ngeen dellu ilaa rabbikum ci seen borom mi nga xam ne moo leen moom bu leen dellu ci ay ñoo xam ne ñooy tëj buntu yërmande yi ci seen kanam déedéet yërmande yàlla dafa yaatu wa aslimu lahu li am solo mooy jébbalal sa bopp lépp sa borom waaw sa borom mooy ki nga xam ne moo la war a wax lii ngay def sa dund nii lay demee nii ngay waxe nii ngay soloo nii ngay defe yooyu yëpp sa borom moo la ko war a wax de laata a ah, bu ngeen ko deful def leen ko laata nag min qabli laata muy ñëw de yatiyakum di leen dikkal aladabu bugal bi ma tëkku te may tëkkoo képp koo xam ne dafa maa weddi wala dafa nuur ciy bàkkaar te nanguwul a tuub nanguwul a dellu ci borom bi tabaraka wa taala thumma la tunsaruna te bu keroogee bu ma leen di mbugal kenn lu leen dimbali wattabi'u te na ngeen topp nag yéen jaam yi ahsana li nga xamante ne nii mooy li rafet ci li nga xamante ne nii moom lañu wàccee maa ahsana ma unzila ilaykum li nga xam ne moom lañ gën a li gën a rafet ci li nga xam ne moom lañ wàcce ilaykum ci yéen muy ci alquran ji min rabbikum tukkee ci seen boroom tabaaraka wa taala min qabli laata an yatiyakum mu ne ni dëkkal al adaabu bugal mi baxtatan ci mbetteel wa antum du boobu ta bu boobaa laa tash'uruna yéen ñii du ngeen yëg mooy mbugal mi agsi nag te du ngeen yëg mooy da leen di bett comme mbugal moom da toute façon loolu lañ doon wax keroog rek naan gis nga Firawna ne woo kan moo xalaat ne Firawna keroog bi muy génn naan gaa yi inna haa'ulaa'i la shirdimatun qaliilun waaye gis ngeen gaa yi mbooloo as mbooloo lañ ko waa mooy mbokki Seydina Muusaa yi mu nar a génne ànd ak ñoom te ñoom ñoo ñu doon fii ñoom lañ doon def buumuk jaam mu nar leen a génnee léegi nag ni ñuy def nañ leen dem dabi ko waa nañ arrêté lépp lu ñuy def inna haa'ulaa'i gis nga gaa yi nii la la la shirdimatun as mbooloo su ndaw rekk la waaw looy loolu kese la waaw xaliluuna bu néew léegi nag nañ dem lijjanti seeni mbir daldi leen dëppaat duma leen indi leen ndekete kan moo waxoon Firawna est-ce que xalaatoon na ne bu demee falay faatoo mooy antum la tash wa antum la na du ngeen yëg du ngeen ko yëg de <coughs> kon nag affaire bi loolu la kon suñu borom da ne wattabi'u ahsana mooy alquran li ci nekk yépp suñu borom di ko dig lépp ahsan lépp nekk lu taaru rafet voilà mooy doone ah non sauf que am na ci biir mooy li mu digle ne bu liy xewee def leen lii am na nu mu gën a mate loolu nag bu boobaa mooy ahsan gi comme rek liñ joxe woon keroog mais buñ buñ la buñ la gaañee buñ la fay buñ la gaañee wala ñu buggal leen fayu leen lu mel ni li ngeen def loolu xam nga digle la mooy bu ngeen ñëwee ba manu ngeen waaye wala in sabartum la huwa xayrun lis-saabiriin bu ngeen gëmee bu ngeen muñee nag loolu de moo gën ngir ñay muñ mooy ku ñëw ci laay yu mel noonu nga topp la ca a rafet voilà loolu tamit mën na koo tekki sinon alxuraan lépp ma rafet de li muy digle amul lenn loo xamante ne nii mooy lu ñu lu lu ñuy ŋàññi la dem wal iyaazu billah lépp ma taaru sauf que mooy ne darajaay nit ñi comme que dañu fa wuute degré nit ñi dafa wuute alxuraan ñépp lay waxal du jël ñépp nag ne na ñépp yor darajatul ihsaan yor li nga xam ne mooy darajaay ihsaan déedéet day ñëw di wax ak ñépp ku nekk gis ci sa bopp voilà bu diglee ñi nga xam ne ñoom si seen côté al ñoom al islam lañ yem waaw kay ñooñu moo tax bañ waxee suuratul xujuraat qaalatil a'raabu aamanna waa kaw kaw yi ba ñëwee ne gëm nañu suñu borom dana déet xul nee leen déedéet gëmagu ngeen de nee leen wom matu ngeen mooy dëgg-dëgg ngëm yàlla duggagul seen xol yi mooy am na lu ñu gëm du loolu la ne gëmu ngeen dara waaye mooy dëgg-dëgg ngëm yàlla. darajatul iimaan amagu ngeen ko yéen kay yéen a ngi door a agsi yem leen nee leen yéen kay aslam naa wommatu ngeen kon mbir mi lool la alquran ñépp lay waxal léegi nag ku nekk fa nga tollu yow la ngay jëf lool mooy ahsan ci yow ku nekk rek degré ba nga toll di ci tibb tànk ci alquran di ci tibbe di ko jëfe lool mooy ahsan mooy li gën a rafet ci yow waa darajatul islam la leen alquran ne jëfe leen nii loolu mooy li nga xam ne ahsan mooy li gën a rafet ci ñoom waa darajatul iman te lii lépp daqantal la boo xam ne ci xadiisu Seydina Jibril alayhi salaatu wasalaam ni ñu fi tuddoon fan yële bi ñëwee di laaj yonent bi alayhi salaatu wasalaam lan mooy islam lan mooy liimaan lan mooy la yonent bi alayhi salaatu wasalaam teqale mbir yi xam ne rek yow ci daraja yi nga nekk manoo ñëw nag di di di ŋàññ ka ca kala raw naan waa yow lan moo tax muy doxalee waaye yow it ka nekk darajatul ihsaan manoo tamit di ŋàññ ki nekk ci darajatul islam moom di jëfee comme noonu yow manoo ko ŋàññi tamit mooy mbir yoon la li kullin ku nekk rek borom bi da ko defal min shir'atan wa minhaaya ab soobuwaay boo xam ne moom la ko dugale ci lislaam dugal ko ci di ko ci di ko ci ravitaaye di ko ci xont di ko ci defal ay leer ku nekk rek fam la teg ku nekk fañ ko teg nag la may jëf di ko jële ci alquran lool mooy ahsan min qabli laata kon nag